أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويستعجلونك بأن لا تنزل إلا عذاب الجمهور. إمام محمد صلى الله عليه وسلم لا تنزل إلا walaw laa ajalun diggante fan ak digg fa man guddi buñ tudd la jaawum kon tey li ka leen araasaawul digal ma de su taxu sono xam ne yàlla dogaloon na xeetu yonent buñ xalak ndax yonent buñ xalak mbidam te xalak aw xeetam mbidam na te yonent mbidam dafay mat mooy nekk yonent mu jëm jamono ba adduna tukki te suñ ko suñ xalak ba mu xeetam rek mu jeexal yàlla dogaloon na jeex ne du xalak xeetu yonent sallallahu alayhi wa kon mu yenu moo de wala xam nga moo di ka leen baax sant bette wooyu te ñoom laa xamuñu wax di kam de yastaajiluna te danañu yàkkamti la bilaa saali ci mbugal ñu ne yàkkamti nañu mbugal woy na jaanama waaye naka jaanama la mu ñu def naa ji leen doomu bil kafirina ca yàlla ñëre ñu ngi la yàkkamti doo mbugal waaye nga sa yàkkamti dana ñëw de jaanama dana ñëw te dana leen seet ci wàll bu nekk waaw nekk ci seen ay jéem ci seen kaw ci seen suuf ci seen ndeyjoor ak ci seen jamono yi war leen wàll bu nekk waaye du duñ ko mën a génne bu keroogee xeefar buñ ko sànni ci safara mu rëb dañ ñu leen laaj dañ ko laaj ne ko ndax mos ngaa bànneexu ci àddina mu ne mosuma am bànneexu ci àddina de lii mosuma ci jóg nag nga xam ne jullit su wóor a dem ñu ci àjjana rek suñ ko laajee ndax mos ngaa wañ ko mu ne mosuma xam ne wañ ko rek tey waaw tax na de ñu ngi yàkkamti loo xam ne ñëw na ba noppi de te baal seenu duñ ko yàkkamti de xeefar safara dana ñëw ndéem ko walla bu nekk naka nga xam ne safaraan ko ndéem léegi ci waxtu yi muy dund ab xeefar melaloon nañ ko démb nekku dee la ab wuura melaw yaramam wi bàmmeel la buñ ko ful rek waaye moom ab nuur la safaraan ko wër nag walla bu nekk rëy ak añaan ak mer ñu ko féete kaw kër ak topp baneex ak nay këri safara ak këri safara yooyu yëpp ñu ko wër nga xam ne mën da soppaliku lu ay ci lu naqari yàlla topp baneex mooy yàlla bii dama bëyam rëy mer bugal koo xam ne waroo koo bugal moom mi safara fi mu toog ba noppi di laaj safara lu mu ci yàkkam ci safara nga ko wër wërale nañ aljanna ay yiñ xib warale nañ safara ay bànneex li nga xam ne moo neex bakkan lu ko neex mu def lu ko neex mu wax loolu moo neex loolu mi ngi neex ci xaasi wante safara la boo ko seetee ndax safara la la jëlee aljanna nag ñu ko warale yi bakkan xib topp muñ topp ndigal yàlla muñ bàyyi tere yàlla muñ balaa yi nga xam yàlla nga koy wàcce moom naqari na léegi waaye aljanna la de ndax aljanna la jëme yow ma yàq see um bés ba dina muur leen alaasa bu mbugal min fawqihim tukkee ci kaw seen wa min taati arjulihim ak tukkee ci suuf seen de wa yaqulu te dana wax malaaka ma doo ko xaraf leer maa kuntum taxe la ngeen nekkoon tàmm la doon jëf ko de bés ba nga xam ne sànni nañ ko ci safara dëgg malaaka ma nga safara naa ko xarafal nag fayag li ñu doon jëf yaa ibaadi yéen jaam sama allazina ñaña amanu gëm nañu inna ardi naka suuf sama waasi'atun aji yaatu de fay yaa man daal fa'buduuni wéetal leen ma jaamu de kooku wàcc na ci digle gàddaay de ba nga way doo di julli ña leen di lor ca Makka ñu tawat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay leen de suuf yaana boo nekkee ci barab boo xam mën nga faa taxawal diine gàddaayal dem boo xam mën nga faa taxawal diine de ndax gàddaay nag gis na ci bakkan ndax da ngay soxanti koog sa ñañ wàcc sa xalal ak say kër dem loolu gis na bakkan moo tax yàlla daal di ko xayma ne kullu nafsin bépp bakkan saa xatu moo di aji mos a mu dee rek sama tur jaan topp def na a ngeen jëm bi naa la yaa ngi ciy bàyyi sa kër gi ak sa njaboot yeeg waaw sa ne da nga dee rek li ak yàgg bés dana ñëw nga dee génn sa kër wacc sa njaboot waaw te doo ko dellu de kon nag na nga gàddaay léegi waaw ndax nga taxawal diine ba boo dajee sa borom ëllëg fekk nga mucc rek yéen it na nga gàddaay leen ngeen doonaloo seeni doom teraanga rek yàlla na ne man nga aji si sabi ay aji si dara mu raafaman kasiran wa saatan ku gàddaay ci diine yàlla yàlla dana ko jox dëkkuwaay bu yaa waa ak warkat we moom addina moom ma laakara addina jógeeram la foo mën a dem rek bu jaaxle wala si nañu aña amoon gëm nañu waa amee dañu def faale adi farata ak naafila dana koy amee wallaay dana nu wàcce leen dina jàll ci aljanna xorofana ay fàtte kaw te ji dana taw min fàtte aji su seen naar yoon yonante xaalis rek bi mu ngi way déer ci aji tool mais nee ma baax na ak ñoom xam nañu ne yàlla mooy jëf rek ñi nga xam ne gëm nañu yàlla day jëf jëf yi yàlla dana leen wàcce ci sax ko aljanna yoo xam ne ñooñu aljanna dañu leen di seen li ci ñoom ñoom ci seen ci ci ci asamaan rek yonent na ne nekk na ci aljanna du ndax du ma leen solo sax ko aljanna sax ko yoo xam ne da ngay gis di ba ci ci ba du gis ci ba ba huit ba yëpp yàlla ba sama xam la xoom dem leen wërul dem leen xaalis waaw ba mat ñooñu aljanna lañ koy séentu ñu leen di seetloo di ji waaye nag kan di ca dëkk lu may koo xam ne dafa dëkkee ji li guddi lépp waaw tey xéwalab na yoo tey lele ñam waaw tey tey dafa soo koor rek yéen a ngi doon loolu bu ko man mu ne sama xarit mën nañ ko koo ne julli na joxe ci mbooloo julli fajar ci mbooloo kooku julli na guddi lépp koo xam ne kum daje gum daje ne ko asalaamaaleykum foofu siiwal nam na yow koo xam ne yaa ngi leeral sa njaboot bi nga xam ne yaa ngi war a dundal ci yoon kooku lele na ñam koo xam ne da nga war a weeru koor at mu nekk te ci juróom benn fan ci korite kooku dafte soona koor de ñooñu ñoo moom kat yooyu ñu féntu allisina ñaaña sabaroo muñ nañu loori xeefar ya te daa daa ngir feeñal diine waye tawakkaluna te daañu doxar lu xaarab yi ci borom seen sant loolu dañ ko aasoo yàlla dana gën a sëgal suñ ko jot doo doon de koo xam ne muñ na ba gàddaay ngir bëgg a taxawal di réew ñu ne mujj rek ba taxoon di gàddaay yàlla doy na moom foofu de dana ko war sëgal lu jot du doon de wa kaayin bayna min daabbatin ajnuka laa tahmilu enu ti wuri saa war sëgal de ba tey ma nga xamam loo gàddaay bëri na vidéo moo xam ne yàllaa ko bind te gàddu war sëgam de kenn gàddu te war sëg de allah yàlla yàlla xoolaa dana mu wërsëgal ko woy yaa ko mën yee yàlla ay wërsëgal seen dund yi boole leen ci yéen woo moom sami mooy aji dégg seen wax alors yow moom day xam seen i jëf leen. bul waxal innama rafet wala in saaltum wallaahi lam laaj nga leen ka mu samawaati asamaan juróom-yaar wala laa suuf juróom-yaar wa saxara tàggat na mu sam sa jant wal xamara weer la yaqul na xam nañu wax ne laa yàlla waa ne yow sax koo mu naka def ci soppe leen wari wéetal nag gannaaw bu doone yàlla yàlla bind ñu de kéefar yi seen kéefar mooy weddi gi ñu weddi yonent bi nit ñi doomu adama la ñuy suñ tam waaye ñoom ñëpp gëmoon nañu yàlla ñu ñu julli ñu gëm yàlla boo leen laajee ku laajee kuy joxe wërsëg ñu ne yàlla waaw boo laajee ku mën a musee te moom ñu ne yàlla loolu julli ñi gëm foofu la yem kéefar yi gëm nañ te alxuraan nettali na ko li leen tax a doo yéefar mooy rek li wax ne Muhammad mi ne doomu aadama la ñuy suñ jam rek waruñ ko topp rek waaye yonent bi lañ weddi waaye ñëpp daje nañ ci gëm yàlla duñ gëmee yàlla nag ana fuñ jëm allahu yàlla yettu na mu yaar ri xawar sax li ma ñëw saraaw ñaan ku mu soobi ne daa diñ ci jaamu wa yaqdiru tamu ci sal ñaan ko rek yàlla nag moo joxe wërsëg ku ko neex mu jox la wërsëg bu bari ku ko neex mu jox xam na jaam jaamam bu nekk xam na lay maslaa ci moom yàlla na ne am na sama jaam boo xam ne ñàkk rek ko mën a yéwénal su su ma ko xamaloon mu yàqu am na jaam yoo xam ne koom rek leen di yéwén loo suñ ñàkkoon yàqu ku nekk nag yàlla dana la jox la nga xam ne mooy tax nga mucc rek moo tax muy aar wërsëg ñaan ñenn ñi waaw xasal wërsëg ñaan ñenn ñi def wala in saaltam wala ay dem laaj nga leen man na sala koo ci na mi ne sama ay tukki jaaw fa xayaatam dundal gi yoon la rasulun baadi mawti aja gannaaw ak deewam gannaaw ak woowam la yaquluna xam nañu wax la yàlla de yéefar boo leen laajee kuy wàcce asamaan kuy wàcce taw ñu daye ko ci wàllu asamaan daañu la wax ne yàlla ko wàcce rek de mu naka ñu sakkar yàlla bokkaale nag pour wax atam ba xaaj seen seen rek ilaa ji nag la ñaar yàlla de bala bëy ak soroom gën nga bëri seen la yaquluna soroom ñu de ñoo xarwaa di dëgg seen fikkireen teg wax yi yàlla bind yàlla moom ba noppi ñuy jaamu leneen lu moom kéefar ñàkkam xel gi te kéefar gi maanaam juddu lu may ci Muhammad war na doon yonent ba noppi ñu dem di jaamu doj ku doj mën a doy yàlla jëm ku mate ni yonent yàlla Muhammad mën mën nga nekk yonent yàlla ñoo xelu hadis gi wa maa haazihil hayaatu dunyaa déet bee dund àddina illaa lahwun la la pontu la wala bu du dara lu may fo lu may loo xam nag ne jaamu yàlla la nga xam ne na ñetam dang ko am ci àllaaxira Hulya yonent na ne luñ rëbb la luñ rëbb la ñu ne moom lu mooy ku xam ak kuy xamlu ak kuy déglu ak koo xam ne sopp na leen la dellu wax yenn hadi hadina luñ rëbb la lu mooy tudd yàlla ak lu muy nga tudd yàlla way na daara naka kër ga laaxira ta gëri aljanna lay yemum ala ayaanu ma di dund kër ga tigi moo di aljana rek moo ab dund la aljana yàlla dafa gisal kàttanam ba nga xam ne lépp lu fa nekk luy dund la xamul jamono law kaanu donte nag kon yaaramoo di xam naa laaxira mel naa aljana mel kon tànn suñu àddina de su fekkoo yéefar yi xam nañ ci suñu aljana mel walaay wala duñ tànn àddina mu àddina moom amul benn solo li kër këree ci yëpp nit boo xamee ne àddina yi teem yaar yi dafa ko sëf benn mu dajale addina ba addina ja dem tasaaroo ci loxo mu mujj mu dajale ko ba mu bëri moom mu dellu ci loxo leen moom ko yooyu yaar ko xoomal ñu ni koo jaas mukk te soo seetee itam mbir mi nga xam ne bakkan aajo na ko sigi te teew ne ku jë ku xoomal ak ku ñàkk ñooyam jàpp lu ñu bëri ne bëri ne lakk xiif bi ci sa biir bi la am si boo ko fayee am fajar boo teg ci sa kaw di noppi ci jaww ji lu ñu liis liis loolu rek la am jaabi na di naan jaww ji di ci jaww ji na ku ñàkk maanu ñàkk bee bët bu set yàlla du ko jox ci gum tax ma am fagaram ci kawam di natt ci jaww ji te kenn du ko aare bu bëgg na daw waxagum ñu jëm ci jaww ji waaw gouvernement yi a mën a tege tax waaye tegaguñu tax ci jaww ji balaa kenn natt fay loolu bëri na bëri na loolu nga jaam lu ñu ñàkk ñàkk itam am na loolu de kon nag am na ci jar waaw xam léegi yàlla de rek ndekete kenn na ko moom ne ay sa loxo te soppandi koo ko kon mi mel ni yaa ko moom te fekk moom boo ëllëgee nga dee sooy dee rek saxal bi nga duggee xam nga génn sa néeg te idaa rakk boobu ndem war nañu fil fulki ci gaal daaw ñu xool laa yàlla daaw ñu ñaan laa yàlla mu xool dina nit ñi jooy sa lëlloo ñaan ko dina ak ñaan soo xamee gis nañ nag ba dugg ci gaal ba tegu ci kaw géej na xadee ba nga xam ne ragal nañ ne dañuy foo ne lii kër yàlla rek ci man taxe ñu delloo nag ne yow yàlla wàllu ñu bala maa na jaawum ba mu musalee leen di leen bari jëm ci jéeri jee di daa am di la fekk yusri ci jéeri ci raw nañ géej gi nag ñu yaatu dellu dellu ak di jaamu xerem yi de liet pro gi nañu weddi naa te naa am lan jox leen ci ya tamata ak ngir nañu yóbbu ci jaamu xerem ba soo fa yàlla mën a am na ñoo xam ne lay wàcc ci ñoom ëllëg jaalaxira de awalam yaraw ndax dañoo xamut amaana kanu jaana def nañu xaraman xurum amin ngir borom ko lëre yàlla du moo def Makka def ko muy xurum ji xóoru kalam buur lum bew bew daju takk xare Makka bu fa dajoon ak ko lay fa bàyyi doo ko woy fa xattafu te def refut naa su ñuy naw di yim ci ew seen nga ci réew yi nag la rek moo fa xew lu mooy Makka afa yow mi danañu gëm di baat ci xelam wa yakfuruuna dañuy weddi bi ni'mati Laahi ci xeewal yàlla googu dañuy dem di jaamu xelam ca Makka waaw wacc yàlla bi nga xam ne moo leen defal Makka muy wërum wa maa samud kan di gën a tooñ ñu mën a faraase kat dugg na ma waaye wala yàlla kasi ba nar de ba di ko sàkkal bokkaale aw ko sama ike mu weddi bila bila xëcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de la ma jaaxoo ba mu dikkalee ko waaye alayhi sa si jaanama ndax dee dina ti ci jaanama mason tap waaye dil kafir na ñaal way weddi ña maanaam aanaam waaye xéefar xee boolu ko neex bu def ñu tëng waaw caay caay yee suut xéefar waaye bugg nañ yee suut jaanama de ta lañ jëm de na ñaaña jaadu ñu ne ah ca sama asanum yàlla lanaa di yàlla wala ay danañu jubateen subulanaa yoon sunu de yàlla na ne ñi nga xam ne jaar nañ ci man danaa leen jubal yoonu jëm ci man de ñu jaar yàlla dana leen jubal ci yoonu ndimbal ak ak manga ak sayid dem aljana wala si na ñaane jaadoo jaar nañu fii naa ci nun ñuy jaar ci saku xam-xam dana riyaanam dana ma jubaleen bu dana yoonu jëm ci xam-xam dana kuy jaar ci saku xam-xam yàlla dana la jubal ci yoonu xam-xam wala si na ñaan jaadoo jaar nañu ci sakku jegeñ yàlla dana riyaanam dana ma jubaleen bu dana yoonu jëm ci jege wala si na ñaan jaadoo jaar nañu te soobu jëm ci yàlla ba nga xam yàlla danaa di yàlla moom dana ma jubal léegi suba danaa yor moom ci téye suñu rek su ko jubal ba yóbbu ko ci jëf bu dee jaay ci yàlla àggoo ku nga àgg ci yàlla ak loo mën a sàkku ñuy sàkku yoolal yàlla yàlla dana leen jubal ñu àgg ci yàlla ñuy sàkkoo teew fa yàlla yàlla dana leen yéen a ci yàlla te jëriñoo ma ne bul fàtte fii de dañoo bàyyi jihaad ci yàlla dañoo jihaad ci jëmmi leneen lu dul yàlla ja ñoom duñu mën a àgg ci yàlla balaa jihaad ji àggale jaam bi ci yàlla nag ba nga xamee jihaad ci yàlla la da ngay jëkk a yàlla ci boppam nga xam ne bëgg yàlla rek moo la di jihaad loo ca mën a dolli nga dolli ko ca kon laa budd da ngaa àgg ci yàlla ba de waaye soo ci yàlla fa la nag ci jihaad ci waaw jëmmi keneen ku dul yàlla ku mën a doon muy muy muy def te Isa la ñuy jaamu muy def jihaad te leneen la ñuy ji lañ bàyyi. way na laa naka yàlla damaa mos yéen aji naka laa ànd ak way yéen a ñu def yàlla nga ànd ak way yéen a ñu def boo jihaad ci yàlla nag boo jegeñ loo yàlla sabra moom mu jegeñ lu la xasab nga jegeñ lu ko xasab. wutaleeg lu yor ñaari soo doxee jëm ci moom moom mu daw jëm ci ceew kon fokk nga àgg ci moom de yàlla nga ànd ak way ni ko yonent bi firee dem am tabuda laa ka annaka taraahu ngay jaamu yàlla mel yaa ngi janoog